fil baabi taasi ashar baabun fi man sanna sunnatan xasanatan aw sayyi'a kon insha allahu taala walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi jeexaloon nañu li nga xamante ne mooy eh, buntu bi nga xam ne moo doon numéro 18 chapitre dix-huit ci téere bi muy fukkeel bi pàccu fukk ak juróom-ñett ci téere bi ah tey nag insha allahu taala di garab googu lañ gisoon ñuy gis beneen garab boo xam ne moom garab yi fi romb taqaloo al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala di ñu leen présenté ci toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum amin bii ma buntu yi jell yi jàll yi ko jiitu ñoom ñoo niroo li ñuy wax mu ne kon at-tasi' ashar mooy buntu bi nga xam ne mooy dix-neuf fukk ak juróom-ñeent mu ne baabun buntu fii man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'a mu ne bunte gii di wax ci ki nga xamante ne nii sanna dafa ah, Euh, rëdd sunnatan aw rëdd aw yoon woo xamante ne xasana bu baax aw sayyi'a wala boo xam ne buy bu bu bu bu bu ñaaw la waaw da as-sunna mooy at-tariqa mooy doxalin mooy yoon mooy yoon waaw mooy ni nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax naan la tattabi'unna sanana alladhina kaanu min qablikum muy seen yoon seen trace képp koo xam ne bàyyi na fi trace bu baax rëdd na fi rëdd bu baax teg yoon woo xamante ne wu baax la sunnatan xasana muy jëf ju baax joo xam ne wala rek sayyi'a wala boo xam ne bu ñaaw la noone la al imaamu rahimahullahu taala lii buntu bi nga xam ne dañuy wax di ñu ci leeral li tax mu tëjee bunt yi nga xam ne moom lañu gis boobu ba léegi di wax ci almuhafazatu baabul muhafazati ala al a'mal di wattu ci jëf yu baax yi yi nga xam ne moom la boroom bi tabaraka wa taala dégtal yonentam alayhi salatu wasalaam koy wattu waaye baabun mu teg ci beneen bunt fil amri bil muhafazati ala sunnati wa aadabiha bunt biy wax ci di wattu li nga xam ne mooy sunna tëralin doxalin dundinu yonent mi alayhi salaatu wa salaam wa aadaab bi ak ay tegginam mu teg ci beneen buntu bi muy wujubul inqiyaadi baabu wujubil inqiyaadi warut di wommatu ci àtte bi yàlla ak ki nga xam ne dañ koo woo ci àtte bi yàlla digal ko yiiw tere ko lu dul noonu ala lay wax mu teg ci bunt bi nga xamante ne moom lañ génn mooy an-nahyu anil bida' baabu an-nahyi anil bida'i wa muhdathatil umur bunt bi nga xam ne mooy wax ci tere gi ñu tere bida' yi ak yi nga xam ne dañ koo sos ci diine mu teg ci fii ngir leeral ne te leeraloon nañ ko ki nga xam ne moom lañ gisoon daal ñoom al imaam al-Hafiz Ibn Rajab al imaam an-Nawawi nii naka noonu al Ah, ah, ah, an-Nawawi ibn Hajar rahmatullah alayhi ak borom xam-xam yi d'une manière générale ñoom as-Sindi naka noonu tudd nañ ko jotaay bi ñu génn naka noonu ñoom borom Tuhfatul Ahwazi al-imam al-Mubarakfuri rahmatullah alayhi naka noonu al-imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi ak borom xam-xam yi nga xamante ne duñu jeex ndax bari waay que ne loolu sunnatan euh, euh, kullu dalalatin kullu wa kullu euh, bid'atin dalaala loolu aamun maxsuus la mooy lépp loo xamante ni nii nit ki da koo jëf te amul benn cosaan amul lu koy dëgëral ci diina waaw léegi nag mu lay indil nag loo xam ne xadiis boo xam ne dafa gën a leer buy leeral li nga xam ne mooy kullu dalaala kullu bid'atin dalaala këni kon du bid'a yu lay wax waaw du bid'a lay wax de lu koy wane mooy xadiis bi kon al imaam mooy bunt bii nga xam ne moom la indi moom al imaam an-Nawawi kon mu ne baabun bunt fii man sanna ci gi nga xam ne dafa rëdd tracé waaw njëkk a def teg ah xasanatan sunnatan xasana rëddin rëdd jëf joo xam ne bu baax laaw say wala gu ñaaw léegi nag al imaamu rahimahullahu taala garab gii mu ñuy présenté mu def ñu mu doon def comme ni nga xam ne tool bi yëpp di Riyadou Salihine radiyallahu anhum li ko ëmb li ko làmb mooy alquran ak sunna muy tàmbalee ci garab gi di ñu ci ñamal lenn ci alquran bala moo ñëw lenn ci xadiis yi ci bunt bii nag benn xadiis kese la fi indi ñoo ñaari xadiis insha allahu taala moom la fi al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala di indi muy ñaari xadiis kese. kon nag mu ne qaala allahu taala mu ne qaala wax na allahu borom bi nga xam ne taala moom moo kawite yéegu mu ne walladina yaquluuna rabbana hab lana min azwajina rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama suratul furqan suñu borom bi wax ne walladiina ak gaa yi nga xamante ni nii waaw bi muy tudd nit ñu sell yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum jaamu arrahmaan yoo yële nga xam ne ñooy jaamu borom bi nga xam ne moo fees dell yërmande seeni mel te ñooñu ñooy ñan mu ciy tudd ba ñëw fi nga xam ne moom lay wax ne walladiina mooy ñi nga xam ne na bokk nañ ci seeni jikko ak la nga xam ne moom la ñuy aada woo mu nekk seen doxalin ak li nga xam ne seeni ñaan te ñu koy wax mooy rabbana dañu naan eey eh, suñu boroom hab lana yal nag ñu may min azwaajina ci suñu boroom ci suñu soxna yi waaw wa dhurriyaatina ak suñu njaboot yi bu dee jigéen bi soxna si mu ne rabbana hab lana min azwaajina mooy suñu boroom kër yi waaw wa dhurriyaatina ak suñu njaboot suñu descendance qurrata ayunin loo xam ne day seraw suñu bët waaw njaboot doo xamante ne may ñu ci ñoom ñuy yoo xam ne saa bu ñu leen gisee wala ñu leen di tudd mu nekk lañ leen di dégge wala lañ leen di gise mu nekk loo xam ne day seral suñu bët waaw dañuy teg ci kontaan ci mbégte goo xam ne yow ci yow la ñuy jaar borom bi yow yaa waral mbégte goo gële waj'alna te yal na nga ñu def ñun ñii lil na ñeel waaye ragal yàlla yi imaam ñu nekk seen njiit waaw moo tax nit da ngay ambitieux de waaw nit da ngay ambitieux yonent bi saa saa nee bu ngeen di ñaan borom bi aljanna laaj leen ko al firdaws ndax mooy wasatul jann awsatul jinaan moo gën a diggu doomu ci aljana yi waaw bul ne man daal aljana moom man naa dugg rek bu ma fa amee lu mel ni ngunu ginaar sax xam naa ne amu fa mooy daal lu ma lu mu suufe man naa dugg wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun lu tax nga ba bi ci exclure ci lii ñiy concurrence ñiy rawante nañu rawante jaar fii waaw bu la kenn gëmloo mbir yi moom mu pour ñoom diw la ñu yor sant sàngam yow moom na ngeen a war a nekk rek nekk ay altoppe yoo xamante ne nii manu ngeen a fexe ba dab ci kenn seen poussière sax manu ngeen ko gis loolu amul de loolu yàlla def mukk waaw borom bi deful lool de bindul fenn sax ne surtout yonent bay sa saam ñoom ñooy gën ñeneen yàlla bindul lool de jamais kon nag yàlla tere nga naan ma surtout diw parce que diwa ko jur rek moom fii ma ne àddina bi daal moom ay way yi daal insubi diw moom moom moom ma jóge ci diw rek ku jóge ci moom moo gën ñëpp loolu nag amul loolu la yàlla deful loolu la yàlla deful waaw yonent yi alayhi salaam bopp ci boppam ñoom seen gëm seen leer gi ñu fi indi boo affaire kii ay ay ay ay kii woy sama doom kii sama kii de déedéet waaw mooy ci gën a ki leen gën mooy ci gën a ragal yàlla waaw waaw waaw moo tax Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon wax Seydina Mu'aad <laughs> keroog bi muy wax nañ tuuti ci kii ndénkaaneem yooyu mu ko defaloon bi muy dem Yaman waaw bi nga xam ne bokk na ci ndénkaane yu am solo yooyu doon ma ko wax mu mel noonu waaw ko moom mooy méngoo way ngëm yàlla yi fu ñu man di nekk waaw fu ñu man di nekk rek yow fekk yaa ngi am ngëm yàlla yow moom bul am dara loo tiit xamal na yonent bi sallallahu moo wasallam méngoo say mbir léegi nag amoo sant bi gaa yi yaakaar sa yoon ne wu ci bu ci sa yoon ne waaw bu ci sa yoon ne yow bu ci sa yoon ne li sa yoon nekk daal mooy ana ndigalu yàlla yeeg tereem yi nan laa ci def ak moom baax na boo fa amee baax na léegi nag gaa yi est euh, kontaan na ñoom kontaanuñ garaawul inna akramakum waaw waaw ki gën a ragal yàlla inna akrama inna ci eh, eh, eh, nga xam ne moo gën a jege ah ka yàlla gën a teral ci nit ñi mooy ku gën a ragal yàlla ci ñoom kon nag mu ñii borom bi wax nañu li nga xam ne mooy noonu ibadu rahman jaamu borom boobu fees dell jërmande waaw ñoom te lii moom la tëje seen jikko yi bi mu koy tudd mooy li mujj wax mooy dañoo ambitieux du début à la fin waaw waaw du ñu ne lu baax lee ñoom diwa ko moom ñun nañ toog fii rek waaw léegi def da waaw kon nag moo tax ñu naan wajal yal nag ñu defal wajal na te yal nag ñu def ñun lil muttaqiina ñeer way ragal yàlla imaaman ñu nekk seen jit waaw waaw waaye waj'alna lil muttaqiina imaama defalit bu ñu amee kenn ku ñuy jiite na nekk ñoo xamante ne nii way ngëm yàlla lay doon waaw waaw waaye firi njëkk bi mooy bi gën a euh, euh, lëng ci mbir mooy ñaar yooyu yëpp da koy yem waaye boobu noonu surtout boobu waaw Allahu akbar léegi nan ngay nekk imam lan mooy lëkkaaleemu buntu bi fii man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan mooy imaam boo nekkee imaam daa lu imaam ah innamaa ju'ila al imaamu li yutamma bihi yonent bay saa saa nee na innamaa dëgg-dëgg li am ba des mooy ju'ila al imaam imaam bi dañ koo teg muy jiite nit nekk seen kanam pour quelle mu ne li yutamma bihi ngir ñuy mën a roy ci moom. kon kay jaabu borom bi nga xam ne oo fees ngir mëne bu jege borom bi te yàlla nag ñu def ñu nekk ngir way ngëm yàlla ngir ragal yàlla way ñu ragal yàlla ñu nekk seen imam loolu mooy mooy suñu lépp ay modèle la ñuy doon waaw suñu doxalin yépp sunna xasana lay doon lépp day nekk lu baax loo xamante ne nii nit ñi dañ ci ciy mën a roy waaw waaw dañ gis lépp lu ñuy def dañ ciy sóoraale suñu borom te suñu borom kese tax tax ñu mat la ñu doon ñu nekk imaam ngir nit ñi gën a teg tànk ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu suuratul furqaan alhamdulillah muy aaya 74 mu ne wa qaala ta'ala te borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na waj'alnaahum a'immatan yahduuna bi amrinaa waaw loolu al imaam li mu soxla ci aaya bi la indi comme li nga xam ne <laughs> léegi moom xam nañ ñi nga xam ne noonee la ko al imaam di doxale radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa muy wax aaya bi ci suuratul anbiyaa suuratul anbiyaa aaya 73 tamit mu ne wa ja'alnaahum ma def leen ñan lay wax ah ñan la borom bi di wax ne moo leen euh, ma def leen a'immatan ay njiit yahduuna yoo xam ne dañoo jëndeeku ko pare maa leen gindi bi amrinaa ci suñu digal ak suñu yiw yi ñu teg suñu sari ak yooyu ñoom ci la ñuy jaar sama alquran ak suñ kaw nag suñu digal bu ko defee nag nit ñi mën na leen a roy ñoom ñuy roy yi leen borom bi ne def leen bi roy ci leen borom bi royloo ba tax ñu nekk ay imaam yoo xam ne nit ñi dañuy mën a roy ci ñoom waaw waaw ñooñu ñooy ñam ñooy yeneen ci alayhimu salaatu wassalaam ndax suñu borom dane bi nga xam ne ci la doon tudd waa kër njabootu Seydina Ismaayilu ak yonent yu baax yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax moom la dëppee saar boobu di suuratul anbiya waaw bi muy wax ci nettali seydina ibrahim alayhi salaam bi ñu ko dugalee ca safara qulna ya naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim wa araadu bihi kaydan faja'alnaahumul axsariin ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات wa awhaynaa ilayhim fi'lal khayraati wa iqaamas salaati wa iitaa'az zakaati wa kaanuu lanaa aabidiin muy wax Seydina Ibraahiimul Xaliil Xaliilur Rahmaan waaw ak njabootam ja keroog bi nga xam ne ci la ko borom bi daal di muccale ca safara sa waaw mook Seydina Luut mu muccal leen yóbbu ca suuf sa nga xam ne moo barkeel moo def barke ca suuf sa di baytul maqdis ngir ñépp nag du pour ñafa daraje baaraknaa fiiha lil aalamiin moo tax yiw gox boobu day dem day diffuser ci kaw suuf waaw yonent yooyu ko borom ba tegoon seenu njàngale du deñ di diffuser di tas di wasaaroo ci kaw suuf ay milliers des milliers des millions de personnes des milliards yi ci defar waaw wa wahabna lahu Ishaq ñu daal di koy may ci loo xam ne borom bi moo ko may terale ko Ishaq doomam jël Ishaq wa Yaqub doomam joo jële am te doom bi naan Yaqub naafila lii ak lu ma leen yokk la lu ma leen dolli la yokkal leen ko Allah mooy Yaqub naafila la mooy sët sët naafila la ah, naafila la fi waxtaan yi ay naafila ma naan naafila guddee ki naafila kii nga ma sët naafila sët na la nekk julli lu ñuy julli guddi <laughs> yow <laughs> yaa départ yow xam nga ne waxuma loolu <laughs> naafila ci arab mooy loo xam ne luy yokku waaw moo tax ñu la gis nga julli yooyu ak koor yeeg yooyu yëpp mooy loo xam ne ba nga defee farata ba pare la ngay def di ko ci teg la ngay tatawur la ngay coobarewu loolu mooy naafila boo amee doom yow yàlla may la doom boo xam ne sa génne la jóge nga am fit loolu loolu naafila la lay borom bi mooy dollil na la waaw ba waxuma la eh, eh, waaye loo xam ne yow ci sa geño doom lay jóge te yow yaay yow yow yaay yow yow yow yaay cosaan mu nekk naafila wa kullan ja'alna salihin mu ne ñoom ñëpp nag ma def leen ñu yiw ñu baax mu ne wa ja'alnahum ma def leen waaw ñoom njabootu sayyidina al xalil googale alayhimu salaatu wassalaam a'immatan ay njiit yoo xam ne yahduuna bi amrina dañuy gindeeku ci suñu ndigal waaye di ko jaare ci li nga xam ne moom laa leen teg daal di leen ciy tënk wa awhaynaa ilayhim ma daal di leen wahyu fi'lal xayraat fi'lal xayraat jëf yiw yi foo leen masoon a fekk ci jëfu yiw lañ doon na waaye qaama salaa ak di taxawal julli wa itaa zakat ak di joxe li nga xamante ne nii mooy zakat di sellal seen bopp ci seen alal ak seen lépp wa kaanu lanaa aabidiin te nekkoon nañ ñoo xam ne lanaa ñeel ñu ñun dong borom bi aabidiina ñun lañ doon jaamu ñun lañ doon wommatu ñun lañ doon wéetal waaw ñooñu mooy lan mooy lëkkaale wa ja'alnaa wa hum a'immatan yahduuna bi amrina lan mooy lëkkaale mooy lëkkaale ma bunt bi mooy borom bi da na def ay njiit yoo xamante ne ni da jiit wax nañ la sànq mooy ci ñuy roy waaw ba pare mu ne wa awhaynaa ilayhim fi'lal xayraat ma wax yu leen jëf yu yiw yi nga xam ne loolu ci leen nit ñi di roy waaw ba mu nga nekk lépp lu ñu teg mu nekk sunnatul xasana waaw yonent yoo yële lépp lu ñu teg muy yoo xamante ne yuqtada dañ leen di roy ci loolu li nga xam ne moom la ñuy def bon kon nag muy noonu waaw ah. kon lii la leen borom bi defal moo am lëkkaale ak suñu bunt bii nii kon nag al imaam ndax eh, eh, boo nekk bëgg nekk imaam ci diine leeral na ko suuratu sajda ndax ñii dañoo muñ waaw seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam gisoo sawar si ne lañ ko dugal mu muñ ba borom bi ne yaa naaru kuunii bardan wa salaaman ala ibrahim ay way suuf yow safara si nekkal jàmm seddal te nekk jàmm ci kaw Seydina Ibrahim mi alayhi salaatu wassalaam mook Seydina Lut wa najjaynaahu wa Luutan mook Seydina Lut ma nga xam ne moom nëfawam la Seydina Ibrahim ah Seydina Lut jarbaatam la alayhim salaatu wassalaam ba ñu mujjee jànkoonteeg la leen Namrud doon teg ci ay metti ñu muñ ko te yàlla tax ah borom bi daal di leen fayalal hein daal di leen muccal def leen ay imaam waaw yónni Seydina Lut bi après yónni ko def ko yonent waaw waaye Ishaq alayhi salaam même chose fala baayam bu baax ba Seydina Xaliil ci la newoon ci la ko nàmpal ci la ko yàq Yaqub bi ñëw ci gannaaw mooy aqiba ka ñëw ca aqiba ca gannaaw daal di euh, wàll daal di taataan leer gi nga xam ne moo fi jot a jaar yépp mu daal di koy taataan moo tax nekk koo xam ne moom tout le temps ci boroomam la jëm moo tax suuratul isra suuratul isra mooy suuratu banu israil <laughs> saar bi nga xam ne mooy saar bi wax rañaan gi bi wuy rek di dem rek ci sa boroom attention yooyu la ci ci tukki yooyu dox di jëm ci borom moom Seydina Yaqub loolu mel na mel moo tax saar boobu di suuratul Israa'i ñu tudd ko saaru doomu Israaïl bi nga xam ne moom masula deñ ta deñ di nekk ci Isra kese di di di di wëy di dem ci boroomam moom Seydina Yaqub alayhi salaam ñooñ ñoo njiit waaw te loolu muñ moo leen ko may ak am kóolute seen borom ndax Seydina Ibrahima ba mu doon kóolute du gëm ni safara sii nii ku amul kóolute sa borom buñ la naralee xo buñ la xoqatalee safara wala xoqatal la sax affaire mbugal wala yenn yi nga bàyyi waaye boo amee kóolute sa borom montagne yi lépp yëngaluñu la waaw ci la amee nag al imaama nag ci diine waaw ci ci ci yii de te gis nga nii nii buñ ko defoon ci fépp ñépp noppal. critère bi daal mooy as-sabr wal yaqin xoolal lii boo ko boo ko wàcce woon ci suñu terrain politique yi ak suñu wàllu àddina ndax loolu lañu ñu borom bi wax ah, loolu lañ ko war a def waaw mooy ne nit ki na nga xam ne premièrement foog nga am yaqin mooy da ngay am objectif boo xam ne doo ci am dut doo ci am certitude du ay yoo xamante ne yow programme dara leeru la ci premièrement leeru la wala gëmoo ko ah yow boo dem ku la fal tamit dañuy sonal seen bopp kese <laughs> waaw amuñu programme fal leen ma rek parce que nit maay diw ñu fal la ci kaw lool moo tax it seet kooku du defar dara waaw mais boo xamee am vision bu claire xam fi nga jëm am ci yaqin certitude que ne borom bi moo tax may def te moo tax ma bëggee yiiw sama waa sama waa ñoñ sama réew waaw nga am yaqin ci sa borom. waaye nag am vision bu claire programme bu claire ak li nga bëggal réew mi bëgg a jëme rek doyut il nga nekk un per une personne courageuse il faut nga am fit nekk koo xam ne du du du du du du du du ngelaw lu njëkk ñëw rek waddal la déedéet faut savoir résister faut savoir endurer faut savoir patienter ku nekk dinañ la baaje fu nekk ngir li nga bëgg du am waaye nga muñ ànd ak muñ te sa bët bu mu tekkeeku sa objectif ak certitude ak yaqin bi am que lii dina am insha allahu taala waaw kanta pakk-pakk yi aqabaat moo fi ma sa am waaw amul benn yenent bu fi jaar lu dul ay aqabaat yi kese la am waaye débuyu ko waaw dévié wu dévié wu euh, dévié wu ko de waaw mukk am na du jeex moo fi mas a am gaa yi dinañu fexe lii doo fi am ah. waaw lii nga bëgg du fi am waaw am fan kii lii bu fi amee du baax lañ lay wax non xanaa ñun ñun ñun ñun ñun ñun xanaa kon ñun bu boobaa dinañ la xeex mais garaawul waaw moo tax borom bi xam nga borom bi waxoon na ko waaw bi nga xam ne ci la wax ne amul ñaata ci ay yonent ah yoo xamante ni yu mu mësa yónni qaatala ma'ahu ribbiyuuna kasiir ñaata ci ay yonent la borom bi tabaaraka wa taala yónni yoo xamante ne nii ah ay gaa yoo xam ne borom bi kese leen ñor waaw ñoo xamante ne seen lépp ngir seen borom kese la ñu xeex ngir cause boobale xeex ngir cause boobale waaw. waaye gaaye teg leen ca lañ leen di teg teg ay mat ay mettit waaye fama wahaluu de lima asaabahum fi sabilillah mukk yoon joxuñu ci li nga xam ne moo leen dal ci ay mettit fi sabilillah ci yoonu yàlla wiñ ne woon yonent yooyu léegi ak ña ña ña ña nga xam ne ko ñu borom bi lañu ay yaraatekat yu mag waaye ribbiyuun koju borom bi borom bee leen tàggat defar leen yoon joxuñu benn yoon li ma asaabahum ndax lan à ca la leen di dal fi sabilillah ci yoonu yàlla wa ma da'ufu nekkuñu fa tax di di di nooy nooy loo ko faible faible loolu sax fekkuleen wa mastakaanu taa bi ñoo def yooyu yëpp wallahu yuhibbu saabiriin borom bi daa bëgg nii muñ waaw muñ nga àggee ci li mooy lii na la leer moom yenn yi boo bëggee yenn yi ça ne facile ça ne de l'eau tiède <laughs> la bataille ne sera pas une bataille avec de l'eau tiède jamais ah gars <laughs> yi gars yu tar lañ lay def waaye koy muñ xam ne dara waaw yow al yaqin ngay àndal certitude kóolute ci sa borom kon ñaar yooyu ñoo yem may gis nga bu ñu ko transposé woon ci suñu lii. loolu moo tax ñi nga xam ne noonu lañ meloon ñoom ñoo doon boole entre le temporel et le et le spirituel muy xulafaa ur-rashidun radiyallahu anhum dañoo ràngoo woon melo yooyu am yaqiin dëkke muñ waaw xam ni leen tax a jóg mooy liñ fi seen sang bi newe woon tegoon ci nit ñi ci lañuy teg nit ñi waaw sha man sha neex na ko mu neex wa aba man bañ na ko bañ noonu lay demee ñu am ci kóolute ak seen borom waaye muñ lépp lu leen ci dal kon nag lii ñooñu ñoo mag imaam ñooñu te imaam wax nañ la mooy ngir ñu roy ko ñooñu ñoo mag roy ndax bu boobaa lépp lu ñu teg comme ak day nekk sunnatan hasana waaw moo tax ah aleykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin addu alayha gis nañ moo tax yeneen ci ma lay sax saam ne maa ngi leen di dénk sama sunna sama tëralin sama yoon wa sunnati al-khulafa bi sunnaay sama xulafaa yi nga xam ne ñi may wutu sama gannaaw te ñu jindi leen borom bee leen jiite al waaw mooy ñi mu wax nii ah ñoom lan lañ def yahduuna bi amrina waaw walla loolu lañ moom lañ ràngoo li yonent yi alayhi salaam ràngoo loolu lañ ràngoo moo tax ñu mag nekk xalifa yonent bi alayhi salaam sinon ku ko ràngoowul manoo nekk xalifa yonent bi alayhi salaam léegi nag man nga fay nekk xalifa yi seen waa kër ah waaw ngay ngay ngay ngay ngay chargé wu les les affaires courantes ba kera ngay faatu keneen jël ko waaye nag bul bul nit ñi day te day nit ñi bu ñu ndax seen bopp jàpp ne yow yaay xalifa yonent bi alayhi salaam di kaw suuf alors que yow ràngoo woon melo ràngoo woo melo yi mooy yaa ngi ndax sa bopp wala ñoom ñu ngi ndax seen bopp wala yaa ngeen di ndax wala keneen a ngeen di ndax waaw waaw waaw moo tax sunnatul xulafaa moo tax li ñu def noonu comme yi ñu doon wax waaw lii waan bi Seydina Omar radiyallahu anhu daal di teg waaye teg Seydina Usmaan ñaareelu nodd bi nga xam ne moom la indi gi mel nodd yooyu yëpp min sunnati xulafa'ir rashidin yi nga xam ne borom bi moo ne nañ ko téye yonent bay nañ suñu bëju biir suñu dëgg ñoo man njiit kon nag insha allahu taala nga xam ne lépp luñ tegate rek day nekk sunnatul xasana waaw tax ñooñu ñoo mat wajal naa mën a wax te ñooñu la wax jooju dëgg ci ñoom ñaan goo gële waj'alna lil muttaqina imama te borom bi yal nag ñu defal ngir ñi nga xamante ne ñooy woy ragal yàlla yi ñi nga xam ne ñooy dëkk say digal dong tey sori say tere dong tey kese nga tax yàlla na nga def ñun ñu nekk li nga xamante ne mooy seeni imaam kon nag eh, ñaari verset yii la al imaam indi lii di ñëw insha allahu taala ñu daal di dugg nag ci xadiis yi ñaar wax nañ la ñaari xadiis